ñu ngi woon ba léegi ci qissatu ghazwati badrin al kubra muy nettali xare badar bu mag bi ñu ngi woon nag ci ñibbiteelu yonent bi aleyhi wassalaam ginnaaw bi ko suñu boroom maye ngañaay ci noonu qurayshin yi foofale ca badr gisoon nañ ne ñu ngi àggoon ci masala mu mag moo xamante ni nii saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum dañ cee wute comme ni nga xamante ne noonu lañ wute woon ci <coughs> euh, masala mu njëkk mi nga xam ne gisoon nañ ko muy bi jëmoon ci wàllu màng mi wàllu butin de guerre lii muy masalatul usaara muy masala mi nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, usaara mooy prisonnier de guerre gisoon nañ ne aleyhi salaatu wassalaam daldi woon nay dugg ak ñoom ginnaaw bi mu jiitoo prisonnier yi ñëw un jour après madinatul munawwara jóge badrin yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon laaj saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum Euh, ana lan lañu xalaat ci prisonniers yi gisoon nañ ne Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa ardaa moo nettali woon xadiis bi te imaam ibn Isxaaq imaam Abdallah ibn Abbaas radiyallahu taala anhu wa ardaa daldi woon ko jële ci moom euh, imaam ahmad ibn hanbal moo ko soloo na ko noonu imaam abu daawud imaam muslim ibn al-hajjaj na ko noonu imaam at-tirmidhi di abu isa muhammad ibn isa ibn sawratan at-tirmidhi ñoo ñi nga xam ne ñoo soloo woon mbir mi am na tamit ñeneen ñoo xam ne ñooñ lañu tuddoon ak seydna ali ibn al-madini rahmatullahi ala al da imaam at-tirmidhi bi mu ko soloowe daal dina koy wéral ah gisoon nañu ci xadiis boobu imaam ah, abdallah ibni abbas jëlewoon woon kon ci seydna omar ibn alxataab ñun nag ñaari riwaaye liñ gisoon muy bi nga xam ne moo ci njëkk ah, mooy biñ la waxoon sànk mooy bi ñu la waxoon ne la mooy bu imaam ahmad bi imaam muslim daldi solo am na beneen boo xam ne Eh, riwaay la boo xam ne wérul imaam at-Tirmidi na ko noon imaam Ahmad ibn Hanbal ñoom ñoo ko soloo raxmatullah ala al-jamii mu jële ko Abu Ubayda jële ko ci baayam nee na di Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu taala an al-jamii kon buñ ñëwaatee ci riwaaye yooyu gisoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci riwaaye imaam Muslim bi dafa laaj raxmatullah alayhi dane dafa seydna abu bakr seydna ali seydna omar ci wàllu prisonniers yi biñ leen laajee seydna abu bakr ibn abi quxaafa as-siddiqu radiyallahu taala ne moom li mu gis ñii ñooy mbokk yi banul ammi wal ashiratu wal ixwaan li mu gis daal mooy ñu laaj leen ñu racheter seen liberté ndax loolu bu ñu ko jëlee ci ñoom dinañ mën a am loo xam ne moom lañuy dëgëre am doole ci seen kaw ñoom noonu kuffaaru Quraysh ñi bu ëllëgee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw gi mu ne maa laa ra'ayta yabna alxataab laaj seydna omar ne koy yow nga gis mu ne ko wallaahi maa ra'aytu maa ra'a aba man de li ma gis du li seydna abu bakar proposé man lool du lool laa xalaat li ma xalaat mooy ah <clears throat> nga daal di may jàppandal diw mii nga xam ne mooy sama mbokk fa adriba unuqa bu ko defee moo dóor jaasi ci doq gi summa tumakkina aqilan min aliyin fa yadriba unuqa seydna aqil <clears throat> di grand frère seydna abu ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhuma ndax mujj na moom seydna aqil mu ne ko nga daldi koy jàppandal seydna ali bu ko defee moom mu daldi dóor doqam ginnaaw gi nga jàppandal seydna hamza fulaanun diw di frère te kooku waxoon nañ la ne kooku mooy al abbas ndax seydina al abbas moom moo fa nekkoon frère u seydina Hamza ndax ñoom ñoo bokk benn baay ndax ñoom ñépp abdul muttalib bi mooy seen baay ñoom ñaar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi déglu ñooñu gisoon nañ beneen riwaaya bi ñu gisoon nag muy bu seydina abdullah ibn bi boobu lañ gisoon beneen proposition boo xam ne moo ci yokk mooy bu seydna abdallahi ibn rawaxa radiallahu taala anhu wa arda moom dane woon nañ leen dugal ci benn xur seetal xur woo xamante ne ni nga dugal leen ci biir bu ko defee euh, nga taal leen ñoom yéeféeru quraysh yi seydna al abbas ne ko nag yow qatanta rahimak dog nga sa mbokk gi nga xam ne buumu mbokkoo gi doxoon sama suñu diggante gi yéen ha kon foofu lañ ñemoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waroon leen ginnaaw ci riwaay biñ mujjee wax nii bu seyna Abdullah ibn Mas'ud bi nit ñi ñenn ñi naan ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de xalaatu seyna Abu Bakar lay jël ñii ne déedéet bu seydna omar ñeneen ne déedéet bu seydna abdullah ibn rawaxa radiyallahu anhum wa ardaahum yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génnoon ne inna allaha la yashuddu quluuba rijaalin layul la yuliinu quluuba rijaalin fiihi xatta takuuna alyana min al laban mu ne buur yàlla de dina nooyal ay xolu ay góor ci moom ba mu gën a nekk lu gën nooy li nga xam ne mooy am soow waaye naka noonu buur yàlla dina dëgëral xolu ay nit ba mu gën dëgër ci moom ci moom buur yàlla ka xeer joxe woon misaalim Seydina bu bakkan na ko danga mel ni Seydina Ibrahim danga mel ni tamit Seydina Isa alayhim assalaatu wassalaam daal di jox misaalum seydna omar ne ko danga mel ni seydna nuux ak seydna muusa alayhim assalaatu wassalaam léegi nag foofu lañu yemoon euh, ci riwaaye kon bii ñu nekk muy bu seydna abdullah ibn Mas'ud te doom ji di Abu Ubayda waxoon nañ la nag dafa am rupture ndax moom ci boppam nee na jëlawul ci baayam euh, mu ne kon bi yonent bi aleyhi wasalaam génnee fekk saxaaba yi toog di xaar décision lool la mu mu génn wax loolu muy li ñu wax sànk buur yàlla dina nooyal xolu ay góor dina dëgëral xolu ay góor ne kii dafa mel ni yonent diw ak yonent diw keneen ki dafa mel yonent diw ak yonent diw alayhimu salaam mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne antum aala falaa yanfalitanna minhum ahadun illaa bi fidaa'in aw darbati unuq seydna abdullah ibn mas'ud kon mi nettali riwaaya bii dinañ ñëw léegi ci riwaaya biñ commencé woon muy riwaaya imaam ahmad ak imaam muslim ibn al al-Qushayri an-Naysaburi ñoom imaam Abu Dawud ak yooyu dinañ ñëwaat ci boobu te boobu mooy bu dëgër bi en tout cas ci riwaaye bi yeneen ci bi yu salaatu wassalaam ginnaaw bi mu waxee li ñu gisoon ci jataay bi te waxaat ko léegi nii mu ne antum ala mu ne yéen ñii sama saxaaba yi yéen da ngeen ñàkk mooy ay fuqara ñu ñàkk ngeen léegi falaa yanfalitanna minhum ahadun illaa bi fidaa'in aw darbati unuq mu ne tey bu kenn rëcc ci ñoom bu leen bàyyi kenn tey ci prisonniers yi ahadun illaa bi fidaa'in lu dul mu joxe li nga xam ne mooy rançon joxe jënd racheter liberté aw darbati unuqin wala ngeen dóor seen doq mooy ne loolu la wax léegi bala ñu àggale riwaay bi ñu delluwaat ci riwaay bi nga xam ne moom lañu commencé woon te boobu lañu gisoon na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi mu laajee seydna abu bakar la laaj seydna ali ak seydna omar seydna abu bakar wax ak seydna omar waaye seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anil jamii moom waxul boobu mooy xadiis seydna Omar bi seydna Abdullah ibn Abbaas radiyallahu jële ci ñoom te mu ngi ci saxiix imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj seydna Omar ibn al ne man bi ma waxee li ma wax seydna Abu ne ñii ñooy mbokk yeeg yooyu nañ jël ci ñoom loo xam ne amaana ñu dëgër lu ci te tamit buur yàlla man naa def ñu tuub ëllëg tabu bu boobaa dañ ñuy gën fa yakoonu lana aduda ñu man ñu jàppale gën a dëgëral lislaam ndax dañuy yokk mbooleen jullit ñi Seydina Omar ne moom li mu gis mooy li mu waxoon nañ jox ku nekk ki nga gën bokkal mu dog baatam mu ne nag fa hawiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa abu bakrin walam yahwa maa qult mu ne bi ñu defee proposition yooyu marsey Seydina Abu Bakar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi euh, penché wu ci li nga xam ne moom la yonent moom la Seydina Abu Bakar wax mooy moom la tànn mooy ne dafa jëm ci li Seydina Abu Bakar wax këne ñii ñooy mbokk yi desa fi bu leen leen rey waaye nañ leen laaj rançon te amaana buur yàlla def ñu tuub ëllëg yonent bi aleyhi salaatu daal di euh, euh, tànn boobu noonu walam yahwa ta tànnul te tamit penchewul jëm ci li nga xam ne maa qultu mooy li ma wax man seydna abu bakar man seydna umar mooy daal li seydna abu bakar wax radiyallahu ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ànd ne nañ def loolu wa axada minhumul fida léegi nag kon décision bi jeex na kon proposition Seydina Siddiq moom la yonent bi alayhi salaatu saa wax nañ ko doxal ah Seydina Omar ne radiyallahu anhu ba léegi ñu ngi ci xadiisu ci ñun nag version imaam Ahmad ibn Hanbal lañ ne woon bi nga xamante ne nii moom la Ikrimat ibn Ammar te riwaay foofu ñoo ko bokk ak imaam Muslim ak ñooñu mu jëla ko ci Simaakin al-Hanafi di Abu Zumayl mu ne haddathani ibn Abbaas radiyallahu anhu qaala haddathani Umar ibn al-Khattaab radiyallahu mu ne kon yonent bi alayhi salaatu daldi tànn li nga xam ne jël li nga xam ne moom la Seydina Abu Bakar wax jëlul man li ma wax man Umar mu ne wa axada minhumul fida léegi nag décision baa ngoog rançon la gaa yi joxe muy prisonnier yi mu ne seydna Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu falamma min al-ghad mu ne nag ba nga xamante ne nii suba jot na ca suba ga qaala Umar seydna Umar ne radiyallahu anhu fa ghadawtu ila an sallallahu alayhi wa nee na ci laa dem man ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba lool xewee ca suba ga ma dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne fa ida huwa qaacidun wa abu bakrin radiyallahu anhu mu ne maa ngi ko fekk moom mu ngi toog mook seydna abu bakar laa fekk bi ma demee këram ah daldi dem ca suba ga daldi fay dem ma fekk ko moom alayhi ak seydina siddiq abu bakrin radiyallahu taala wa arda mu ne wa ida nee na man nag ba ma ñëwee dama leen a fekk ñoom ñaar ñuy jooy moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ki nga xawante ni mooy seydina abu bakrin man maa ngi ñëw seydina omar fekk leen ñuy jooy nee na nag bi ma fekkee ñuy jooy fa qultu ma ne man seydina omar ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yaa rasuulallah ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu aleyhi wasallam axbirnii maadaa yubkiika anta wa saaxibak ne ko <clears throat> yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam dama lay ñaan nga xabaar ma ana lan moo tax ngay jooy yow yàgg sa àndandoo bi Seydina Abu Bakar ngeen toog ni yéen ñaar di jooy fa in wajadtu bukaan bakayt bu ko defee boo ma waxee lu tax ngeen dingay ngay jooy yow ak sa àndandoo bii di Seydina Siddiq bu dee ne trouvé naa jooy samay rongo ñëw na ma daldi ànd ak yéen ci jooy gi ngeen di jooy daldi leen jooyle li tax ngeen di jooy wa in lam ajid bukaan tabaakaytu li ba tabaakaytu li bu dee ne nag samay rongo ñëwul trouvé wu ma jooy ay rongoñ yuy génn naa fexe jooy jooylu ndax yéen li ngeen di jooy lii mooy alxubbu ashawq lii mooy yii ñoo baax xubbu al saxaabatu lir rasul xubbu saxaabati lir rasul looloo jara ñaan sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu Seydina Omar moom gis na yonent bi alayhi salaatu wa salaam di jooy ak Seydina Abu Bakar mu ne wax ma la tax lu tax ngay jooy bu ma manee jooy bu dee liñ ma wax pu tax na ma jooy ma jooy bu dee nag dangaa wax ba pare sama rongo ñi ne jot dara jooyul ma jooy jooyul ndax sa ji ndax yaa ngi jooy ak sa àndandoo bi ci lépp lañ koy topp moo tax keroog ba muy julli summi ay dàll waaw lu mu mas def ñu def xam nga ne ñooñu mos duñu dégg ñu ne yonent bi aleyhi wax lii ñu koy bañ a def moo tax duma dégg dara lu ñu ne lii la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam def lu dul ma gaaw def ko ndax damay ragal buggal dal ma allahu ñun ñaata sunna lañ faat xam ko ñaata sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam lañu rey te képp ku ray sunna rekk dekkal nga ay bid'a wa man ahya sunnatan amaata bid'a foo dundale sunna rek xamal ne ray nga ay bid'a sax waxuma la benn mais ay bid'a yu bari nga ray ci suuf waaye foo rey sunna mooy dundal nga ay bid'a yu baree bari Seydina Siddiq mu ne man de damay ragal yëg ne yonent bi alayhi salaam doon na def dara fu ma ko yéege dinaa gaaw def ko ndax damay ragal bu ma ko deful mbugal daal di wàcc sama kaw moo tax ñoom lii nag topp façon topp gii xam nga yonent bi alayhi salaam di jooy yow nga gis ne muy jooy nga ne naa jooy ni moom loolu du loo xam ne farata la du loo xam ne dañ naan la boo jooyul am bàkkaar déedéet mais toppuk saxaaba yii gii topp moo baax gii topp moo baax mooy ne ñoom comme ñun li ñuy def ñun moo tax boo gisee benn waay ñëw naan la loolu nag ci awaam yi la la la am benn jëf mu naan la ndax lii sunna la am farata la kooku noonu man ngaa waat ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent wala quatre vingt pour cent ñiy laaj yooyu yépp ñu ci bari lenn rek la ñuy xaar bu ñu xamee ne sunna la ñu bàyyi am na ñoo xam ne jour ba ñu yëgee ne julli taraaweex yi ñuy def ci koor gi noonu julli naa fi la après gée yooyu dañu mas a jàpp ne farata la bés ba ñu xamee ne na lii du farata lañ ko baax ñu mel noonu moom mieux sax nga bañ leen wax ne farata nga bañ leen a wax ne sunna la ñooñu ndax xoolal yiw gu rëy gi nga xam ne moom lañuy ñuy peer ndax lépp ñun suñu suñu doomi jamono léegi loolu tendance boobu lañ am yaa subhaanallah mu ngi mel ni yàkkamti nañ ñu ne takat ñoom ñooy woote woo ne ñoo sopp yonent bi alayhi saatu wassalaam bind ko ci seenu oto sopp na bi ma ne bindal sopp na bi fu la neex waaye bu dee ne yow li muy wooteeg li muy digle tus nga ci dul def naada au contraire sax yow daanaka euh, yu yu bon yi muy tere yépp ci ngay ne kooku soppam boobu du sopp dara bind ko nag foo neex nga koy woote même ñu la koy woowe yàkkamti nañu xam ne lii nii du farata ba ñu bàyyi ko alors que saxaaba yi radiyallahu ñoom moom lu ñu lu ñu mës gis comme ñoom bari nañu ci siiw ñoom ñoom noonu lañ meloon waaye daa am ñu ci gën a ràññeeku genre Seydina Abdullah ibn Umar ibn al bi moo tax ñu ko doon woowal asar yi nga xamante ne nii lu mu même bu masoon a jaar fenn mas a gis yonent bi alayhi salaatu mu mas faa ànd ak moom mu jaar foofu wàcc fa ci benn garab noppalu lu mu yàkkamti yàkkamti ci ro bu jaaree bërëb boobu moom seydina abdullah ibnu omar dina fa wàcc daldi fay noppalu du toll ni la fa yonent bi alayhi salaatu woon loolu mooy ak topp da doon kaalawu may kaalawu def ni mu doon def ndax moom pas rek di xool tout le temps rek lii lii lii walla lii c'est kan moo la wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom da koo tànnal li gën moo tax amul lu ñu naan lii ay aada woon moom amul lool façon topp boobu moo baax mooy loo gis muy def moo tax keroog Seydina Anas ibn Malik mu ne man am na benn genre soos benn ñeex moo xam ne nee na moom bëgg ko woon waaye bés ba ma gisee yonent bi alayhi salaatu bi ko ci ci ñu taaj bool palaa boobu mu bëgg ko mu mu ciy lekk lool mu gis yonent bi alayhi salaatu di ko lekk nee na jour boobu laa commencé depuis jour boobu bu mat bu ñu taajatee palaa bi moom moom moom moo def ci lu mel ma ma mu bëgg ko ci saase ndax gis na yonent bi alayhi salaatu salaam di ko lekk kon nag bëggug topp bëggug neen loolu moom taxul ñuy wax moo tax wa waajibun taatul haadi mahabbatuhu kada tibau alladi yaati min al umami mooy na dafa war non seulement di ko topp loolu nag taatul haadi topp googu mooy topp ci yi nga xam ne moom la mooy jëm ci wàllu sharia yi nga xam ne farata la mais façon yii ñii ñuy wax mooy du farata moom laa la ne mënuñu ñëw def nit farata la waaye ku ci gën man yooyu moo la raw ku ci gina man yooyu nii la yonent bi alayhi salaatu salaam doon doxe man noonu laay fexe di doxe nii la doon waxe bu doon wax nii lay waxe bu toogoon nii la doon def bu doon jàpp nii lay jàppe yooyu moom yooyu moom moom nit ku jàng fiq jàng ko jaar ko ci xadiis loolu mooy li gën fopp ndax boo ja boo dee dangay ngay butuunu kii nii rek noonu euh, mutuun yi noonu rek ngay jàng saa ngay teg ay dalil yow ba léegi dëgg-dëgg royoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa ngi jàpp nag mais man dama bëgg te saxaaba yi seeni taalibe loolu lañ doon wax waaw shahadtu Amr ibn Abil Hasan mu dal di laaj Aba Barzat al-Aslami wax ko waxtu yi waxtu julli yi laa soxla keneen ki moom ne kayfa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda ali ibn abi laaj nañ ko seydna uthman ñoom ñépp ku nekk jàngale njàppam yonent bi alayhi salaatu kon nag ci yooyu moom dafa war moom yi nekk farata topp ko ci dafa war mahabbatuhu topp ko sopp gu tar waaye tamit di topp lépp lu mu la indil ci sharia indil la ko tamit ci jële ko ci boroomam danga koy laaj danga koy topp ndax kat walaysa nafon ala xubbin bila amalin wa taabi an sunnata almuxtaari tatanimi walaysa nafon yi mooy ci buntu xilaas bi noonu mooy vingt-septième buntu bi ci biy wax ci ci farataalu obligatoire topp yonent mi alayhi salaatu wasalaam bu mu nekk obligatoire ci bépp jullit ak sopp mu ne walay sa nafoon waaye jariñul waaye xam ngeen waaye amul benn njariñ ala xobbin ci copp koo xam ne bi laa amalil am lu jëf yow ne fi rek naan dangaa sopp ndaw si te ndaw si lu mu bëgg nga def lu contraire yow lu mu bëgg ba dafa mel ni yàkkamte nga xam ne lii la bëgg ba nga bañ ko def wala nga def le contraire ba pare bi wër naan moom rek nga sopp xam nga loolu moom jariñul dara walay sa nafoon manoon ak du woote soppe nabi sopp nabi fu ne sallallahu alayhi wa te tout le temps ñu lay fekk ci xawaaree ki dansi nag ngay pare ne ay ay ay ay ay ay jëfi caaxaan ay miis ak yu mel noonu déedéet loolu amul benn njariñ sopp gu àndul ak jëf wa taabi'an te toppal sunnatal muxtaari sunnaay ki nga xam ne moom la suñu yàn suñu boroom tànn tartani bu bu ko defee li nga woomal de kon gis nga saxaaba yi radiyallahu anhum seen sopp gi moo jara ñaan yàlla nañu ko suñu boroom defal moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab ne mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam maadaa yubkeeka anta wa saaxibak fa in wajadtu bukaa'an bakaytu wa in lam ajid bukaa'an tabaakaytu li bukaaikumaa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waay waay maa ngi lay ñaan nga daal di may wax xabaar ma lan moo tax ngay jooy bu ma trouver ay rongoñ boo ma ko xabaaree ma jooy bu ma ko trouverwul naa jooy jooy ndax seen jooy yow ak seydina siddiq radiyallahu an fa qaala rasulullah yonent mi aleyhi salaatu wasalaam ne ko lilladi arada aleyya asxaabuka fi axdihim alfidaa qad urida aleyya cadaabukum adnaa min haadihi alshajara li shajaratin qaribatin mu ne yonent bi alayhi koy tontu ne ko lii ñuy jooy de lilladi arada mu ne li tax may jooy mooy li nga xam ne moom la sa mbokk yi daldi radiyallahu anhum daldi gaaral démb ci jël gi ñu gi ñu wax ne nañ jël euh, li nga xam ne mooy rançon te bañ a rey ñi nga xam ne ñooy mu ne ko xat dëgg-dëgg urida alayya adabukum gaaral nañ ma man alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne adabukum mooy seen mbugal adna min hadihi shajara mu gën a jege garab gii ngay gis fekk benn garab mu ne li shajaratin qaribatin fekk benn garab gu newoon ci wetu fi mu toogoon mook seydna abu bakar di jooy moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko gaaral nañ ma seenu mbugal mu gën a jege garab gii nii ngay seen mu ne wa anzalallah suñu boroom daldi wàcce li nga xam ne mooy aaya ci suuratul anfaal baada awuzu billahi min alsheytaan irrajim maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra xatta yudxina fi l ard turiiduuna carada ddunya wallahu yuriidu al axira wallahu casiizun xakim lawlaa kitaabun min allahi sabaqa lamassakum fimaa axadtum cadaabun cadiim mu ne Euh, moom Seydina Umar ibn al-Khattab wa anzalallah suñu boroom daldi wàcce ci saase aaya yu nekk ci suuratul anfaal aaya 77 mu ne maa kaana li na 77 ak 78 67 67 67 ak 78 suñu boroom naan maa kaana li nabiyyin maa kaana warul li nabiyin ñeel benn yonent alayhi salaatu wassalaam an takoona asra muy am jàpp ay prisonnier warul ci benn yonent alayhi salaatu muy jàpp di am ay prisonnier xatta yusxina fil ardi lu dul mu daldi rey baril ak rey noon yi ci kaw suuf mooy noonu yàlla yi au muy jàlleen di jàpp prisonnier bala moo àgg ci état bu di ut ay prisonnier fokk dafa war a rey ci yéeféer yi ñu bari xatta yusxina fil ard ne nag turee doona dangeen bëgg arada dunya gaar-gaaru poñatum àddina wallaahu te buur yàlla yuridul aaxira moom buur yàlla alaaxira la bëgg wallaahu te buur yàlla azizun mooy ki nga xam ne mooy ki noot xakiimun mooy ki xereñ mu ne lawlaa kitaabun bu dul woon ab téere minallaahi bu jiitu ci ba ba tukkee fa yàlla sabaqa bu jiitu woon lamassakum waat naa ne dina leen laaj laal fii ma axadtum ci li ngeen ci li nga xam ne moom ngeen jël ci rançon bi ngeen di jël ci gaay yi kuffaaru qurayshi ni adaabun mbugal boo xam ne bu tara tara tar adaabun azim bu rëy rëy rëy rëy muy aaya yooyu ñoo wàcc mu bokk ci aaya yi nga xam ne dañoo ñëw di dëppook gis-gisu seydna Umar ibn al-Xattaab bu yooyu bari nañ ci alxuraan bii nii ci la kon suñu boroom ne bu ñëwaatee ci aaya yi mu ne maa kaana li nabiyyin an takuuna lahu asra xatta yutxina fil ard mu ne warul ta cib yonent bu man di doon an takuuna lahu asra muy am ay ji jàpp ay prisonnier xatta ba kera yutxina fil ardi muy daldi baril ak rey fi nga xamante ne mooy ci suuf mooy ci yéeféer yi mu ne yéen dangeen a bëgg poñatum àddina ci laaj yi ngeen di laaj li nga xam ne mooy euh, rançon bi te buur yàlla lim leen bëggal mooy allaaxira ak payug allaaxira ci bu ngeen leen rayoon buur yàlla lool la leen bëggal Ah. léegi walaw laa kit lawlaa kitaabu min allahi sabaq loolu que ne looloo tax suñu boroom ne bu dul woon loolu bu dul woon téere boobu jiitu woon la massakum kon doonte kon dina leen laaj li nga xamante ne mooy mbugal moo xam ne mu tar la loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute ci nan lañ ko dégge imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi dafa jële ci ibn abi nagiix moom mu jële ci seydna ataa mu jële ci sëriñam di seydna abdullah ibn abbaas ci aaya bii di lawlaa kitaabu min allahi sabaq lamassakum fi ma axadtum cadaabun cadiim mu ne li muy tekki moom seydina abdullah ibn abbaasin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma lawlaa anni laa u'adhibu man asaani xatta ataqaddama ilayhi lamassakum fiimaa axadtum cadaabun cadiim mooy ne buur yàlla balaa mbugal kenn xatta ataqaddama ilay day am loo xam ne moom lay jiital ndax àtte yi nii boo gisee wute yi am te xam nga ne wute bi wute naa wute bële biñ gisoon ci prisonniers yi lii mooy ne àtte da cee ñëwagul woon looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di leen tànnuloo ne leen lan ngeen di ne leen lan ngeen ci xalaat laaj leen consulter leen ndax bu doon alxuraan da ñëw wala yeneen ci ma lay saab waxoon ci lu leer konoonte kon doonu leen woon wax euh, lana lan ngeen xalaat ci prisonniers yi mais yii yépp àtte ñëwagul woon buur yàlla nag moom mi nga xam ne moo def lawlaa annii laa u'adhibu duma mbugal man asaani ku ma mooy xatta ataqaddama ilay lu dul buuru yàlla dina la présenter indil la yoo xamante ne nii mooy preuve yi foog mu tegal la ko yoo xam ne mooy day leer léegi nga mooy ko def leneen voilà bu doon loo bu dul woon loolu lamassakum fi ma axadtum adabun azim konoonte kon dina leen laal ci li ngeen jël mbugal mu tar loolu la imaam ibn Isxaaq daal tànn naka noon imaam ibn jëli nañ ko ci ibn abi najih ak seydna mujaahid raxmatullah ala aljamii kantaa imaam al amash raxmatullah aley mu ne moom lool li muy tekki lawlaa kitaabu min allahi sabaq lamassakum fi ma axadtum cadaabun cadiim mu ne sabaqa minhu an laa yucadiba axadan shahida badran seydna imaam al amash di suleymaan ibn mihraan al mu ne lool li muy tekki mooy ne jiitu na ci borom bi subhaanahu wa taala lum dogal lu yàgg këne du mbugal kenn koo xamante ne nii fekke na badrin te loolu solo nañ ko ci seydina Sa'd ibn abi ak Sa'id ibn Jubayr naka noon Ataa ibn abi Rabaah rahmatullah alayhi muy ñaareelu wax ci tekki lawlaa kitaabun min sabaq ana lan lay tekki kantaa imaam Mujaahid moom it nañ ci moom beneen wax bu wuteeg bu njëkk bi naka noon imaam ah mu ne lawlaa kitaabun minallaahi sabaq ay lahum bil maghfira mu ne bu dul woon loolu lawlaa kitaabun bu dul woon ab téere boo xam ne minallaahi ci buur yàlla sabaqa bu jiitu lool mooy lu yàlla bindoon bu yàgg ne jéggal na waa ahlu badrin jéggal na saxaabatu rasulillah ci lii nii nga xam ne moom lañ def ci jël rançon alwaali bi raxmatullah aley moom dafa solo ci seydna abdullah ibn abbas waxoon nañ la ali bi waxoon nañ la loolu waxoon nañ bon ci moo bu jëlee ci seydna abdullah ibn abbas fu mu jóge ci ñoom mujaahid ñii lay jaar raxmatullah ala aljami mu jële ci seydna abdullah ibn abbas beneen tekki mu ne sabaqa fi ummil kitaabi al anna almagaanima wa fidaa al usaara xalaalun lakum wa lihaada qaala ba'dahu fa kuluu mimmaa ganimtum xalaalan tayyiban moom mu jëlee di ali ibn abi talha alwaalibi mu jële ci seydna abdullah ibn abbas mu ne loolu lawlaa kitaabun min allaahi sabaq li muy tekki mooy jiitu na ci ummul kitaab di ndayu téere yi bu njëkk ba këne li nga xam ne mooy màng mi almaganima wa fidaa al as al usaara ak tamit joxe rançon prisonniers yi julli ñi jënd ñu racheter seen seen loolu buur yàlla dafa bindoon bu ci asal këne loolu lu dagan la ngir jullit ñi di xeetu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne looloo tax aaya bi li ci tegu suñu boroom bi mu waxee loolu ne maa kaana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard turiiduuna arada dunya dunya wallahu yuriidu al-aaxirata wallahu azizun hakim lawlaa kitaabun min allahi sabaqa lamassakum fiimaa axadtum adaabun aliim dacee teg fakulu mimmaa ganimtum xalaalan tayyibaa wattaqu llaha inna allaha gafurur rahim mu ne loolu nag le fait buur yàlla dafa bindoon ca azal que loolu dafay dagan ngir xeet yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy jëfandikoo li nga xam ne mooy butin de guerre te lool waxoon nañ ne comme ni ñëwee ci saxiixayni uhillat mooy yi nga xam ne fuddiltu ala al anbiya bi xams bi yonent mi aleyhi salaatu salaam ne woon suñu boroom da koo gënale bokk na ci yim ko gënale ci saxaa ci yeneen sa eh, yonent yi aleyhi salaatu salaam juróomi mbir te yooyu bokk na wa uhillat liya wala ci beneen lanaa al-ghanaa'im te yonent yu ñu jiitu woon dafa nekkoon loo xam ne dañ leen xaraamoon moom dañ ko doon teg ab taal jël ko bu dee lu nangu la am naar mooy jóge denn ci safara ci kaw daal di koy consommer bu dee lu bu dee soxlaw bu dee nanguwuñ ko en tout cas doonuñ ko buur yàlla nag lool mu dogaloon ci téere bu njëkk boobu këne màng yi bi butin de guerre yi ak tamit laaj prisonniers yi ñuy jàpp ci yéeféer yi ñu joxe jënd seen li nga xamante ne ni mooy seen euh, euh, euh, liberté dafa nekk lu xaraam bu dafa nekk lu dagan bu dul woon loo loolu loolu noonu lay tekki que ne bu dul woon ne buur yàlla dafa bindoon loolu mooy du ko loolu dafa jiitu woon ci ummul kitaabul awal buur yàlla defoon lool que yooyu yëpp xalaalun lakum dagan na pour yéen mu ne looloo tax nag ginnaaw bi mu waxee lool mu teg ci fa kulu lekk leen mimma ghanimtum ci li ngeen màng jële ko ci xeex yi ci butin de guerre yi xalaalan mu nekk lu lew tayiban loo xamante ni nii lu teey la naka noon tamit lii façon firi bii jële nañ ko seydna Abu Hurayra ak seydna Abdullah ibn Mas'ud ak seydna Sa'id ibn Jubayr ak Ata ak al al-Basri ak seydna Qatada ak al-A'mash te lii moom la tànn imaam Ibn Jarir at-Tabari ah tax wax jii nag daa am lu koy appuyer ci li nga xam ne mooy xadiis bi ma waxoon sànq ne moo nekk ci saxiixayni bi yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ah, dañ koo jox juróomi mbir yoo xam ne joxuñ ko saxaa eh, yonent yi aleyhi salaatu salaam yi ko jiitu woon te ci juróom yooyu bokk na ci. mu ne wa uhillat li al ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli mu ne bokk na ci juróom yooyu ñu daal di may daganal li nga xam ne mooy butin de yi te masula dagan ci yonent yi nga xam ne ñooñu ji jiitu ñoo ma jiitu woon aleyhim te tamit say imaam al Amash jële na ci Abu Saalih mu jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anil jamii mu jële ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne lam taxil al ghanaa'ima li suudi ru'uusi ghayrina xadis boobu imaam at-Tirmidi moo ko solo muy xadis bu wér bi mu ko solo mu ne xadiisun mu ne xasanun min xadis al-Amash mu ne la boo xam ne xasan la bu baax la saxiix bu wér gariib bu tumuranke bu jóge ci xadis al-Amash mu ne yonent bi alayhi ne lam lal al ghanaim yi mooy yi appuyer que ne lii amaana mooy li gën a dëgër mais yeneen yépp da gis ne yeneen yooyu yépp tamit mooy ne euh, tekki yu dëgër waaye bii nii da gis ne bokk na ci gën a dëgër moo tax ndax xadiis yooyu dañoo ñëw di ko appuyer yonent mi alayhi salaatu salaam ne masuñoo daganal alxanaa'ima li nga xam ne mooy màng yi li suudir ruus butin de guerre yi ci nit ñi koo xamante ne nii mooy borom bopp yi li su ruus mooy borom bopp yu ñuul yi karaw yi ne loolu da la bëgg a wax mooy nit ñi rek xayri naa ko dul ñun mu ne looloo tax suñu boroom ne fa kulu mimma ghanimtum xalaalan tayyiba buur yàlla joxe ndigal nag ci ñu mën a lekk butin de guerre yi laaj rançon li nga xam ne mooy prisonniers yi ah, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lii mooy li nga xamante ne nii mooy li wàcc léegi mooy aaya bi dafa wàcc nii ci kaw nii dangay gis ne kon aaya bi dafa ànd ak li nga xamante ne ni mooy avis Seydina Umar ibn al radiyallahu anhu waaye mbir yi fi ko suñu boroom li suñu boroom dogaloon dogal bu njëkk mooy ne loolu noonu Seydina Abu Bakar wax radiyallahu te yonent bi alayhi salaatu àndoon ci loolu noonu mooy mujj wëy mooy mujj continuer ci xeet yonent bi alayhi salaatu salaam muy xéewalu bu boroom bi subhaanahu wa defal xeet wi ba ilaa yawmil diin ah, looloo tax imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah aleyhi wax ci Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaad mu ne waqad takallama an-naas fi ayyi ar-ra'yayni kaana aswaba wala kaana aswaba mu ne boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim daldi nañuy wax ci ñaari euh, xalaat yi proposition yi seydna abu bakar def ak seydna omar ibn alxataab radiallahu taala ana ban mooy bi nga xamante ne nii mooy bi gina jub mu ne fa rajaxat taaifa qawla Umar li hada xadiis mu ne am benn mbooloo boo xam ne moom dafa dëgëral nootal que ne bi gën a jub ci ñaari xalaat yooyu mooy bu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu wa rajjaha taa'ifa qawla Abi Bakrin radiyallahu anhu am yeneen ci boroom xam-xam yi ñu ne déedéet bi nga xam ne mooy bi gën a jug ci ñaari xalaat yooyu mooy bu Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu léegi ñi nga xam ne ñoo nootal bu Seydina Umar ibn al-Khattab mooy dañoo jël zaahiru sababu nuzulu aaya bi ak aaya bi li wax mooy li feeñ ci aaya boobu bi ñu wax sànk këne maa li nabiyin an yakuna lahu asra an takuna an yakuna lahu asra hatta yudxina fil ard lool ci biti mooy ne daa ànd ak li nga xam ne moom la Seydina Omar wax ne ñooñu li ngeen waroon a def kay mooy rey leen ñoom ñépp looloo tax ñi wax lool daal wax lool waaye ñu ne bu Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala wa ardaahum ñu ne boobu moo gën a jub te moo gën a noot listiqraaril amri alayhi ndax mbir yi fa la mujje mooy ne àtte bi loolu la àtte boobu bi ñu ko appliqué jour boobu ba yow qiyaam suñu boroom dafa ñëw mujj bi mu ne leen fa kulu mimma ghanimtum xalaalan tayyiba daal di leen euh, daganalal màng yi waaye daganalal leen ñuy jël ci prisonnier buñ jàppatee prisonnier ba yow qiyaam yooyu dinañ ñëw ci Euh, masalaam prisonnier lan seen soor sooru prisonnier ci l'islam yan façon ñaata soor la am yoo xam ne qaid bi di général bi wala président bi wala chef de guerre bi ki nga xam ne moo jiite amir bi moom moo ciy décider mbir yi dafa mujj sax ci li Seyna Abu Bakar waxoon mu ne ñu ne beneen buy wane moo gën a noot wa muwaafaqatihi alkitaab alladi sabaqa min allah bi ixlaali daalika lahum ak dëppoo gi nga xam ne moo dëppoo ak téere mooy dogal ba yàlla dogaloon ca asal jiitu woon bés boobu këne dinal da leen di daganalal lan li nga xamante ne mooy jël rançon ci bay prisonnier loolu buur yàlla bind na ko bu yàgg ca asal loo xam ne prééternité la ñu ne lool beneen la wali muwaafaqatihi rahmati allati ghalabatil ghadab ñu ne tamit bokk na ci liy wane ne bu Seydina Abu Bakar moo gën a noot te gën jub ba léegi mooy le fait que mu daal di dëppoo ak yërmande suñu boroom ju yaatu ji nga xam ne moom la ne moom moo jiitu li nga xam ne sabaqat rahmati ghadabi këne yërmandeem moo jiitu moom boroom bi subhaanahu wa taala am meram akum sànjam ñu ne beneen wali tashbihi nabi sallallahu alayhi wa sallam fi daalika bi ibrahima wa isa alayhim assalaam ñu ne beneen bi wari ne moo gën a dëgër tamit le fait suñu yonent bi alayhi salaatu salaam niroole seydna abu bakar seydna ibrahim alayhi salaam topp juste moom ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam ci mbindeefu yàlla yi wa isa ak seydna isa te ra alayhim assalaatu wassalaam ñu ne wa tashbihihi li Omar ak wu nirole gi mu nirole Seydina Omar bi Nuux Seydina Nuux wa Muusa ak Seydina Muusa ñu ne beneen buy wane ne ba léegi bu Seydina Omar ibn ah, Seydina Siddiq moo gën a jub wali xusuulil xabari al wali xusuulil xayri al azim alladi xasala bi islaami akthari ulaika al asra ñu ne beneen bi wan moo gën a noot tamit bu Seydina Abu Bakar mooy lislaam yiiw gu màgg gi nga xam ne moom la jot ci tuubu ñu ëpp ci prisonnier Badar yi keroog yooyu dina ñëw ci ñoom insha allahu taala seenu tuub ak ñi ci tuub ak ñooñ ñenn ñi nag boo jamono yoo leen tuub ñeneen ñi nag tuub nañ bien après mu ne wali ñu ne ba léegi mooy ñooñ wali xuruji man xaraja min aslaabihim min al muslimin ak tamit ñi nga xam ne ñoo génn ci ñooñu mooy prisonniers yooyu nga xam ne bu ñu leen rayoon ñi génn ci ñoom ñi génn ci ñoom ci seeni sët ñi génn ci ñoom ci seeni sët nekk ay jullit mooy seen sët ak sët nga xam ne dañoo bu ñu leen rayoon jour boobu ñoo ñëpp du ñu mën a nekk sax ñi nekk ay saxaaba ñi nekk ay jullit ak yooyu loolu ci proposition di xalaatu Seydina bu Bakar ci la loolu amee ah ñu ne ba léegi liy wane ne moo gën a jub ba léegi ñu ne wali xusulil quwwati allati xasalat lil muslimiina bil fida ak tamit li nga xamante ne kàttan doole ji nga xam ne moom la ci julli ñi daal di am ci le fait ñu daal di jël rançon boobu ci ñoom ci yéefér yi mu ne wali mu ñu ne ñoom wali muwaafaqati rasulillah sallallahu alayhi wa li abi bakrin ak tamit la fait que liy wane ne moo gën dëgër moo yonent bi alayhi salaatu wa ànd gi mu ànd ak Seydina Abu Bakar ci avis boobu noonu avant mooy bi bi mu waxee Seydina Omar wax Bakar la àndal mu ne wali muwaafaqatillaahi lahu axiran xaytu staqarra al amru ala ra'yi ñu ne ba léegi lii wane ne moo gën a dëgër ba léegi suñu boroom daldi mujj ànd ak li nga xamante ne mooy li Seydina Abu Bakar wax loolu la di suñu boroom daldi dogal loolu la dogal moom la saxal que ne loolu mbir yi léegi ba àddinay tukki loolu la mujj def sharia moom boroom bi shar wëral ko mooy ne buur yàlla mbirum amul fu mu tàmbalee mooy ne boo gisee aaya bi aaya bi dafa ñëw ne loolu warul woon waaye nag après mu ne waaye fa kulu léegi nag loolu yépp sax dagan na ci yéen voilà ñu ne wali kamaali nadari siddiq fa innahu ra'a maa yas maa yastaqirru alayhi xukmullahi aaxiran wa wa ghallaba jaaniba rahma ñu ne tamit beneen buy wane ne moo dëgër mooy wali kamaali nadari siddiq matu gis-gisu seydina siddiq ndax moom dafa xool ci li mbir yi nga xam ne mbir yi mujj saxi ëllëg atteb yàlla nga xam ne dafa mujj sax ci li nga xam ne moom la proposé nañ jël ci ñoom rançon te tamit am ñu am ci ñoom kàttan seen kaw ba pare mën naa def buur yàlla gindi leen ñu nekk ay jullit ba nga xamante ne looloo tax mu daldi fii xalla ba mu daldi jox priorité def mu noon jaani bar ma ko te yërmande gi nga xam ne moom la suñu boroom ne yërmande moo jiitu meram mu daal di koy jiital moom Seydina Siddiq ci côté li nga xam ne mooy côté mbugal mi ah, lii nii la imaam Ibnul Qayyim indi waaye eh, ñun lu ñu wax loolu mooy du ñu ne nekkuñu ci position wu eh, ana moo gën a juble dañ naan ñoom ñaar ñépp a juble amul ñu naan juble ñépp li mu wax proposé noonu la alxuraan ñëw na wax loolu Seydina wax loolu la alxuraan ñëw na wax loolu mooy ñoom ñaar waxoon na idha ijtahada al fa asaaba fa lahu ajran wa ida axtaa fa lahu ajrun waaxid mu ne ki nga xam ne mooy boroom xam-xam bi do yulli yol yulli dayoog coonaam di def effort d'interprétation mais loolu du ku nekk ko man il faut nga nekk ahl nga nekk du ku tëb kullu man hëbba wa dabba rek ñu ne waa ji man na ko ku ne bërëb ñu ne waa ji man na ko ku sa kaala naaw ba ci kaw air bi rek ñu ne waa ji man na ko rëy làmmeñ mën a wax wala di wax yu yoo xam ne bon lu baax la sax gaa jàpp ne kii moom àgg na mukk mukk déedéet kooku mooy alxaakim kooku bu yullee dayoog coonaam ci texte yi d'après li mu am ci lay sukkandikoo ci sunn alxuraan sunna ak tamit usulu boroom xam-xam ni rahmatullah alayhi question bu bees bu ñëw moom su gisu ci benn lu koy lu koy wax mu daal di ci génne d'après li mu jële xam-xam bi mu am ci diine fondement yi mu am kook bu defee mu jub mu laal dëgg kooku ñaari pay lay am bu dee nag dafa juum benn pay lay am ñoom ñii nag di al umaraani radiyallahu anhuma ñoom ñaar ñépp am yool ñoom ñaar ñépp ñoo am ajraani ndax ñoom ñaar ñépp juble Seydina Abu Bakar li mu wax noonu la ndax mbii fa la mujje Seydina Umar li mu wax noonu la ndax suñu boroom nee na maa kaana li nabiyyin an yakuna lahu asra kon ñun loolu la ñuy wax ci xàqu ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, sangu sangu magi àddina bi tout entière ginnaaw yonent yeek alayhimu alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñooy sang yi muy al umaraani di seydna abu bakr ak seydna umar ibn al xattaab radiyallahu anhu léegi mu ne ba léegi moom imaam ibn al qayyim wa amma bukaa'u nabi fa innama kaana raxmatan li nuzuuli al azaabi liman araada bi daalika arada dunya walam yurid daalika rasuulullah wala abu bakr radiyallahu anhu mu ne waa mel nga ne waa léegi lu tax yonent bi alayhi salaatu salaam doon jooy mu ne jooy yooyu jooyu yërmande la woon fa innama kaanat kaana raxma yërmande la woon li nuzulil adaabi man araada bi daalika arada dunya yi jooyu yërmande ci képp koo xamante ne nii jooy lim doon jooy mooy képp koo xam ne dafa bëggoon ñu jël rançon yooyu te yëfi àddina tax poñatum àddina waaye boo xam nga nit ñu gàtt xel yi man nga ne mais kon yonent bi alei salaatu salaam yow aaya bi li mu wax mooy kon yonent bi alei salaatu salaam bon mooy li mbir yi na leer ndax boo ko waxul gis nga léegi suñu àddina bii ñu ne bul éluder ay question di xaw a moytu déedéet da surtout yoo xam ne leer na ne gars yi dañ koy poser ji te bu ñu ko poser woo ci ñoom léeg-léeg duñ ko laaj ñu ko war a laaj iblis mooy ñëw tontu leen ak ñoo xam ne ay caaxaankat lañ ak naafiq yi ndax am naafiq ak iblis man na la ne kon yonent bi alayhi salaatu moom li mu dëggoon a jël li mu àndoon ci ra'yu avis Seydina Abu Bakr ra'yu boobu noonu la yàlla ne boobu baaxul waruñu ko woon a def mooy waxum naafiq ak tamit alladina fi qulubihim marad man na la koo xeloon te lool day ñëw wax la ko sa xel kon yow moom loolu noonu la yàlla ne du noonu que Seydina Umar ibn al-Khattab moom li mu wax noonu la kon gis nga kon nag bi suñu boroom naan lawlaa kitaabu minallaahi sabaq la massakum fii ma axadtum adabun azim mooy mbugal ñëwoon ci ñëpp lay dal loolu la la Iblis wax kooku nag kooku mooy kooku huwa akzabu man akzabul kazzabin képp ku wax loolu mooy akzab moo dàq kàcc ci kàcc kat yi ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam huwa shari' moom mooy tëral ay àtte comme waxoon ne man damay daganal ni suñu borom di daganale di xaraamal comme ni alxuraan di xaraamale yuusiku ahadukum sha'ba shab'ana muttakin ala arik arikati yaqulu baynana kitaabullah maa ahalla ahlalna wa maa harrama harramna mu ne hé yëgu ngeen alaa waa wee yëgu ngeen ma yëgal leen man damay daganal comme ni alxuraan di daganale di xaraamal comme ni alxuraan di xaraamal mu ne nag léegi nag nga gis ay nit ñoo xamante ni shab shaba shabaana dañuy lekk ba seen koll yi fees ba suur naan seeni boisson géex toog ci seeni kolok ak seeni turbine ak seeni plateau télé yooyu shabaan lekk ba ne ba ba géex daldi muttakin ala arikati jël ñaari toogoom yi daldi koy teg ci fauteuil bu nooy jonkan wala mu jonkan toog naan ñun daal bay na naa kitaabullah man daal gis nga ay sunna yi man duma ko def ñun quraan yi yoon na lañ voilà gis nga sunna dafa lëj ndax gaay yi dañ ko doon bit alhamdulillah ndax buur yee yoo tax man daal gis nga yooyu man daal alxuraan ji rekk man mooy sama affaire wuy wax man wax malu lu alxuraan waax voilà sinon man duma dégg mu ne ñoo kooku noonu loolu léegi nga gis ñun gisuñu bañ koo gis ñun gis nañ ko naan suñu diggante yéen daal alxuraan lu alxuraan ne moo tax yooyu wax ne naan loolu fan la ko al alxuraan a ko wax te ñooy xamuñ dara yow ku mën da tari faatixa bu jub lan lay tooge naan ay lu wax ma naan ndax alxuraan a ko wax mais yonent bi alei satu salaam moo xam alxuraan la di alxuraan la suñu waroom waxul wama wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha moom du wax du wax gis nga ñaari tuñum yi comme lam waxoon ne woon sey Abdullah ibn ba ko waa Màkka di dugali jax-jaxal naan ko yow yow looy def nii yow gis nañ la yow lu yonent mi alei satu salaam di wax ngay bind lu mu wax rek nga bind eh kii nit la ah. innama huwa bashar day juum di kii yow yow lu wax rek nga bind yonent mi alei satu salaam ne na ko bindal laa yaxruju min hada min min illa xaq bindal gis nga sama làmmiñ wii sama ñaari tuñ yii lu dul dëgg du ci génn bindal kooku daa kooku day bashar daa bokk ñun laa ilaha illa moo tax ku wax loolu mooy ne kooku sincèrement même bu dee ne ndax nit mën na ko wax jàpp ne mais kooku mooy vraiment kooku réere na orma xaq yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax mu ne jooyam yooyu nekkuloon day jooy ndax moom la mbagal mbugal mi doon dala noo li lu même pas pour abu seyna abu bakar ak déedéet li man araada bi daalika aradu dunya képp koo xam ne ba ngay propose ba ka ànd ca proposition ba yow affaire xaalis bi mbiru àddina nga ci jublu woon ñooñu lay wax te loolu xam nga ne saxaaba yi radiyallahu anhum de toute façon loolu soree nañ loolu loolu moo tax walam yurid zalika rasulullah suñu borom du jubluwu ci yonent mi alayhi salaatu wasallam wala Abu Bakr jubluwu ci tamit Seydina Abu Bakr waaye loolu kum ci jublu mooy képp koo xam ne danga koo def këne euh, nañu laaj mbir yi euh, rançon ndax bu ko defee nañ ci am affaire àddina yi kese kese te loolu xam nga ne yonent mi alayhi na saxaaba yi ba nga xam ne ñoom dépassé nañ foofu ndeem man nga xoolal fii fii fii yow yow fii mu ne man mi ki man mii wax ak keneen gis nga suñu sëriñ si yow yow yow jàpp nga ne kuñ fa waxoon yow ci sa bopp sax ngay góorgóorlu ñu ne la yow lii ngay def nii se pour àddinaa tax ngay def gaa yi la xam dañ lay weet dañ naan non kii day wax lu ko neex du dëgg kii lu mu def yàllaa tax mais yow to kook waxuma sëriñ ñu mag yi ah, ñi ñuy coow ak ñi ñuy tudd ak waxuma bon ñi ñuy tudd ñu ñu xam ñu baax wàll yu mag yi yow ak ak bu ñu sax foofu ñi leen dina suufe foofu ku ñëwoon nar leen a wax loolu ay nit ñooy taxaw ne non de de de de non ñii moom defuñ li ñuy def defuñ ko ngir àddina léegi lan ngay xalaat ci ñu féete ñoo ñëpp kaw waaw kon loolu la léegi loolu taxoon yonent mi alayhi salaatu salaam doon jooy jooyu yërmande la woon ndax tamit buur yàlla xam nga buur yàlla daa def Euh, léeg-léeg mbugal day bu ñëwee du yem niñ naan du yem ci ci bo ci ci ko kii ci ñu ko def dëgg-dëgg mais boobu mooy bu dee ñafane defuñ benn effort pour tere gaayeg yooyu de toute façon jooy yonent mi alayhi salaatu salaam c'était pour yërmande xeet wi moom loolu mu ànd ak bi mu ànd ak Siddiq loolu sharaa la woon loolu noonu li Seydina Abu waxoon ba mu wax jël leen léegi rançon aw darbata unuq ci xadiis Seydina Abdullah ibnu Abbaas euh, ibnu Mas'ud bu fi kenn jóge lu dul mu joxe rançon wala ñu dóor doqam loolu sharia la woon buur yàlla nag moom mooy shariaam bi da ciy indi ñaata ñaata yoon mais sàngara nag daganul woon mais daganoon na am nay jamono ci lislaam dañ doon naan sàngara te jaralu la fekk étape par étape suñu borom mujj ba mujj nag ne innamal xamru wal maysiru loolu noonu ba wax li muy wax yépp ne rijsun min amali shaytaani fajtanibu mu daal di koy tere dooku lii lool yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu tëraloon àndoon ak Seydina Abu Bakar ci loolu loolu sharia la woon sharia la woon suñu boroom nag moom mooy soppandeku ci mbir yi ñoom ko neexi li nekkoon sharia tey mën na koo dindi indiwaat leneen te li mu li mu indi te li mu indi mooy mooy lan mais li yonent bi alayhi salaatu ànd ak Seydina Abu Bakar loolu suñu boroom indiwaat bi loolooy dox ba tey yi may wax ak yow te lool dinañ ci ñëw incha allah ci jataay yii di ñëw buñ ñëwee nag dina dugg nag ci masalaam lan mooy sooru prisonnier yi ci l'islam kon buñ ñëwaatee pour jeexal ci xadiisu seydna abdullah ibn mas'ud bi mu ne bi yonent bi alayhi salaatu salaam mu waxee loolu dafa génn ne laa yanfaritanna minhum ahadun illa bi fidaa'in aw darbati unuq mu ñëw jël li nga xam ne bi nit ñi naan lii Seydina Omar lay jël ñi ne abi Seydina Abu Bakr ñi ne Abdullah ibn Rawah yonent mi aleyhi salaatu salaam génn ne yàlla dina nooyal xolu nit dina dëgëral xolu nit wax yi mu wax ginnaaw gi mu ne bu kenn fi jóge lu dul mu joxe rançon wala ñu dóor doqam Seydina Abdullah ibn Abbas nee na ma ne Abdullah ibn Mas'ud fa qultu ya rasulallah illa Suhayl ibn Bayda yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu des Suhayl ibn Bayda léegi nag foofu la ñuy teg suñu baaraam incha allah ba jataay bii di ñëw ñu àggale xadiis bi après nag dugg nag ci prisonniers yi ginnaaw bi ñu defee nii mooy gis nañ àtte yi ci ñëw li seen soor kon léegi suñu boroom wàcce na ne léegi ginnaaw bi mu ne maakaana li nabi waruloon am yonent muy jël loolu lu dul mu ray ci yéeféer yu ñu bari mujj gi mu ne nag léegi fa kulu mimma ghanimtum halalan tayyiban léegi mu daldi leen permettre lool yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag kon nag kuffaaru Quraysh yi war a nag fay ñëw jënd euh, racheter li nga xam ne mooy liberté ñi seen prisonniers yi waaye tamit balaa ñuy agsi ci lool ci jotaay bii di ñëw buñ jeexalee xadiis bi illaa Suhayl ibn Bayda bi Seydina Abdullah ibn Mas'ud wax